A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Amma ba'du fa yaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil A'raaf: inna waliyyiya Allaah inna waliya allahu alladi nazzala alkitaaba wa huwa yatawalla alsaalihiin suñu di wax ñi nga xamante ne nii nga xam ne mooy téeméer ak juróom-ñeen fukk ak nga xam ne ñoom nga laaj yi leen laajoon ne leen nag bu ngeen paree woo leen ñi nga xam ne ñoom ngeen di bokkaale ñoom muy seen xërëm yi ginnaaw gi ngeen pexeel ma bu dee ne ma ngeen manal ngeen ma dara fala tunzirun ta bu ngeen nag amee seen pexe ba teg ko bu leen ma yéexe na gaaw yëg leen nag sama boroom ne wax leen ne lii mooy li xew na dëgg-dëgg man seen xërëm yi faalew ma leen ndax dañoo man dara mënaluñ seen bopp dara duñu dégg duñu gis te mënuñoo jàpp mënuñoo dox mënuñ dara manuñoo xamuñ sax luy réer luy riir inna dëgg-dëgg wali ki nga xamante ne mooy ki parandoog ki ma parandoog moom ki parandoog man ki nga xamante ne mooy ki nga xamante ne moom méngoo samay mbir man seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam kooku de du si du laata de du manaata du ñooñu waaye allahu mooy ki nga xam ne mooy borom bi tabaraka wa taala ngeen xamul mooy kan alladi mooy ki nga xamante ne nii nazzala alkitaaba mo wàcc alquraan ji ci man wa huwa moom yatawalla saalihiin mooy ki nga xam ne mooy aar di méngoo ak ñi nga xamante ne nii ñu baax ñi mooy méngoo seeni mbir moo leen di aar ni li nga xamante ne nii loolu la def ak ñi nga xam ne ñooy ay parandoowam moo leen di moo moo parandoo ak ñoom walladina gaa yi nga xamante ne nii nag tad'una min duni moom ngeen di woo di leen ñaan di leen jaamu min dunihi walli fi borom bi tabaraka wa taala muy seen xërëm yi la yastati'una manuñu nasrakum dimbali leen yéen waa Quraysh ak képp kuy jaamooy xërëm wala ab système na la leer ne système boo bële wala sax nit koo xam ne ku baax la woon ngeen def ku xërëm léegi di ko jaamu leen leer ne kooku moom laa yastati'una manuñu nasrakum di leen dimbali wala anfusahum yansurun ñoom ci seen bopp ñoom seen bopp manuñoo dimbali seen bopp waay waay képp koo xamante ne manoo dimbali sa bopp nan ngay mën a dimbalee keneen wa in tad'uhum te boo leen leen woowee te lii waxoon na ko ci laa yi gisoon bee weesu ilal huda ci njub laa yasma'u mais dañ la dul wuyu sax dañ laa déggul ba lay wuyu laa yasma'u duñ la dégg wa taraahum nga gis leen yanzuruuna ilayka wa hum laa yubsiruun mu ne nag yonente mi alayhi salaatu wassalaam gis nga yéeféer yi xoolal lii nga leen di wax rek ni mu leere waaye mooy ne ñoom boo leen koy wax wa taraahum nga gis leen yantu na yanzuruna ko ñu ngay xool seen bët yi jëmale ci yow waaye laa hum laa yubsirun mais gisuñu la dëgg-dëgg de mooy ñu ngi lay xool mais vraiment gisuñu la mooy gisuñu la li nga xamante ne ni mooy dëgg-dëgg li ñuy wax daal mooy dañuy toog di la xulli nii ngay wax di leen woo waaye gis nga seen bët yi daanaka dalay ñoom leneen la ñuy xool ñu lay xool de waaye gisuñu ki nga doon dëgg-dëgg moo tax lenn ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim naan wa Abu façon kooku masula gis yonent bi alayhi salaatu ne ko ah kooku masu koo gis ñu ne non moom moom masu mooy rasulullah masu koo gis moom ki doon gis rek mooy Muhammad ibn Abdullah mooy ndax masula gëm ne kii yonent la walla kii daal mooy Muhammad bi doon suñu mbokk mi fi newoon ah Abdallah jeex na moom loolu la doon gis te loolu nag ku koy gise yonent bi alayhi salaatu mooy alku yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom pour nga mën a texe il faut nga gëm ne abdullahi la wa rasuluh kon nag mu ngi noonu le suñu boroom ne xudil afwa ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàppal ci li nga xamante ne nii mooy li yombuli ci li nga xamante ne nii mooy ci jikkooy nit ñi wa'mur bil ma'ruf bil urfi te nag ngay digal ngay digle li nga xamante ne nii mooy njekk walla deel digle njekk foo nekk ñoom yéeféer yi malgré nii ñu mel yépp di def seen caay-caay gi boo leen woo ñuy continuer ci li nga xamante ne nii noonu lañ nekk waaye yow moom xudil afwa ah, na jàpp daal ci li nga xamante ne nii mooy ci li yomb daal ci seen jikko yi jàppal ci loolu lële te di leen fexe nag wa'mur te nag dee leen di digal bil urfi li nga xamante ne nii mooy njekk mooy almaaruuf rek voilà dee leen digal lu yomb di jàpp ci lu yomb ci seen mbir yi voilà te nag ah ak seen jikkoy nit ñi loolu la de léegi nag mu ngi noon nangul ci ñoom li nga xamante ni mooy seen jikko yi yi ci gën a yomb daal nangul leen leen loolu le léegi nag léegi mooy ta bu leen feeñal ak merok di yooyu déedéet mooy doxal ak ñoom ci loo xam ne lu yomb la kon loolu la wala xulil afwa mooy deel jël ci alalu nit ñi jaam yi ñi nga xam ne zakat gi ñu war a joxe mooy la des nañuy joxe ndax yasalunaka maada yunfiquuna laajoon nañ la comme nam ko waxoon ca suuratul baqara na ko ngi lay laaj maada yunfiquuna ana lan la ñuy dépenser xulil afwa waxal li des kon nag mu ngi noonu le mooy daal mooy yombal ñi nga xamante ne ñooy yéefér yi nii tey jël leen ñoom di dox ak ñoom li nga xamante ne mooy mooy ci yomb waa mur bi nooru fii tang leen di digal li nga xam ne mooy njekk wa aridanil jaahiliina te nag na nga dumóoy ñi nga xamante ne ñooy ñi xamul dara ci ñoom te riir nga xamante ne nii ñoom ñoo fiy nekk di la mbëlleewag di la weddeeg yooyu seen yu bon yi ñuy def daal di leen di daal di jéggal mooy jéllalal loolu le mu ne way maa yanzaghannaka bu dee nag daf laa daf laa laal dafa nekk loo xamante ne nii daf laa cof mina shaytaani ci shaytaane nasxun nga xamante ne nii mooy ab jam bum la jam mooy yooyu nga xam ne al waswasul moom lay defaate mooy jax-jaxalam yi ak sikki sàkk gi nga xam ne moom lay dugal ci li nga xamante ne nii mooy ci xolu doomu aadama bi ngir mu daal di weddi ki nga xamante ne nii boroomam tabaaraka wa taala bu dee ne loolu daf laa laal ana nooy def mu ne ko fasta'id billah na nga gaaw nekk koo xamante ne nii yow da ngay nekk koo da ngay ñaan njëgg njëgg da ngay dem daal di laqatu ji daal boroom bi daal di laqu ci sa ginnaaw boroom daal di ñaan mu daal di lay musal innahu dëgg-dëgg moom samion aji déggaakoon la alimun aji xamaakoon la mu ne innal ladina taqaw ndax gaa yi nga magal seen boroom tabaaraka wa taala idaa massahum bu leen laalee taa'ifun mooy benn benn laal benn loo xam ne yooyu nga xam ne moom la saytaane di def muy jax-jaxal yi ak yi nga xamante ne nii al waswasa nga xamante ne di jax-jaxal nit ki di toq yokkal ci xolam yoo xamante ne nii ay mbiru kéefër la walla boog di ko ci jéem a def loolu noonu noonu mu ne boom ñoom de bu leen laalee loolu mina shaytaani te tukkee ci shaytaane nan la ñuy def tazakkaru dañuy fàttaliku seen boroom nekk ñoo xamante ne nii de dañuy dellu ci seen boroom daal di koy fàttaliku tudd seen boroom fa idaa hum mubsirun bu ko defee nag ñu daal di dellu si ci dëgg dal di sori li nga xamante ne nii moom la leen boroom moom la leen shaytaane tabaaraka wa taala daal di naroon du kii boog saytaane en ki nga xam ne ar rajim lim leen naroon a pousser bu ko defee ñu daal di ciy sori daal di téye seen bopp ba duñ def lu bon la nga xam ne mooy xalaat yu bon yim leen di def ci seen xel yi wa ixwaanuhum kanta saytaane yi ñoom seen mbokk yi ci jinne yi ci nit ñi ñoom la ñuy lan la ñuy def yamudduunahum dañ leen di tëbb di leen gën a puus di leen gën a jañ ci li nga xamante ne nii fil yi ci mbeewte gi ñu nekk ak bakkaar yu mag yi ñoom moom dañu leen ciy gën a puus di leen ko rafetal di leen ko taaralal di leen ci gën a puus ñu koy gën a def summa laa yuqsirun te buñ koy def du ñu duñu gàttañlu dañuy nekk ci mbon gi di ci dem bés bu ne gaa yi di njëkk di xalaat xalaat yoo xam ne daanaka li ñu jiitu woon xamuñu ko woon ci mbon mu ne wa idha lam te boo leen dikkewul nag bi aayatin ci laaya boo leen indiwul laaya ñu toog gis ne waa Quraysh kene taa yi yow waxoo alquran qaalu ñu naan law laj tabaytaha waa yow yonente bi alayhi salaatu wassalaam moo lan moo la daal créé ab aaya comme que temps yi malaaka mi dikkalul mais yow man nga koo de waxal kon sa bopp daal defaral benn aaya wala boog nga laajal ñu ko laata ñu la koy laaj na aaya bi ñëw qul wax leen ne innama man de nekkuma lu dul attabi'u di topp maa li nga xam ne yuha ilayya moom lañ ma wax yu ci mam min rabbi mu tukkee ci sama boroom tabaraka wa taala hada kanta alquran gi wax yu bi ma fi indi basair ay mbir la loo xamante ne nii ay preuve la ay lay la yoo xam ne yu leer naññ min rabbikum tukkee seen borom wa hudan te njub la wa ak yërmande la li qawmin waaye ñeel nit ñi nga xamante ne nii na ñoom ñoo gëm dëgg-dëgg mu ne wa idaa quriya alquraan bu ñu jàngee alquraan nag fastami'u la na ngeen ko déglu sànni ci seen nopp daal di koy may may nopp di déglu bu baax wa ansitu ta ngeen cellantu la'allakum turhamun bu ko defee bu ngeen ko defee di des na leen yokku yërëm leen kon nag loolu la lii nag borom di tabaraka wa taala ku mel ni mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu anhu leeral na ne laaya bi ci julli la doon wax mooy ndax buñ doon julli ay jamono ni ju nit ki da nga doon julli boo ñëwee fekk yonent ma ne sa sa kabbaar nit ñiy julli man ngaa ñëw laaj ci nekk sa wet laaj ko ña fan lañ toll ak yooyu muy tontu di wax ak yow léegi nag suñu borom nag loolu la leen wax ne leen nag loolu nag amatul idaa quriya alquraan bu njàngate alquraan ci julli fastami'u la na ngeen déglu amatul wax wa ansitu da ngeen cellantu la'allakum turhamun siin wala bu ngeen ko defee dinañ leen yërëm lool moo tax waaye même en dehors de julli sax li gën mooy alquran boo ko déggee nga daal di koy may nopp di ko settantal ndax bu dee ne yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañ na ne waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme niñ ko gisoon ci suuratul xujuraat laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi nabi yéen ñi gëm yàlla bu leen yëkkati seen ba kaddu yi ba mu féete kaw kaddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam te wala walaa tajharu lahu bil qawl ak yooyu bu dee loolu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañ koy wax ndax moom wax yu lay wax kon nag wax yu bii di alquran moom itam yey na tamit loolu tamit daal di dox ci moom moo tax loolu it lu jara bàyyi xel la walla nekkul ni ñu naan ci julli kese la léegi bu alquran di wax nga nekk fa di wax ay boloota ki ay match beeg yooyu te alquran bi nekk sa ginnaaw di wax loolu du teggin te loolu du jox teggin ak li nga xam ne gëdd muy téere bi nga xamante ne nii waxu sa boroom tabaraka wa taala mu ne kon wadkur ay wan ak tuddal rabbaka sa boroom yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam fi nafsika ci sa bopp tarwaan nekk koo xam ne da ngay toroxlu boo koy def waxiifa tey ragal tey ti sa boroom tabaraka wa taala de wa duunal jahri waaye mu nekk loo xamante ne nii loo xam ne mooy gën suufe ak wax ci kaw minal qawli ci wax wala bil ghuduwi ci ngoon yi wal a bil ghuduwi ci suba yi wal asali ak li nga xamante ne mooy ngoon yi wala takum minal ghafilin tabul bokk ci ñi nga xam ne ñoo yëga di mooy del tudd yàlla ci suba yeeg ngoon yi mooy ci julli yi yi nga xam ne moom ngay def di ko def nag di ko def di ci torox lu ngir sa borom tey nekk koo xamante ne nii da nga koy mooy bu mooy lam waxoon rek bul yëkkati sa kàddu ba ci kaw ta bu ko wàññi kon nag wax yi fa dunal jahri minal xawli bil xudu bi wala asal ta bul bokk ci ñu yëgadi ñi muy wax laay bu mujj bi ci saar bi ne innal ladina gaa yi nga xamante ne nii inda rabbika ñu nga fa sa borom di malaaka yi alayhimus di ñaan seen boroom tabaaraka wa taala di ko dagaan di ko ñaan di ko bakk ñoom duñu ko duñu ci duñu ci duñu ci rëy rëylu di jaamu seen boroom tabaaraka wa taala wa yusabbihunahu te dañuy nekk di ko sabbal ci góoboom dañ koy sàbbaal te du ñu deñ de ci loolu te du ñu yokkat wala huuta ngir seen boroom kese yas juddu na moom la ñuy toroxlul te moom la ñuy sujootal moom la ñuy jaamu kon nag mbir mangoog fii saar bi yem ñun itam juzu bi fii la yem kon ñu wax ne li laay yiñ gisoon ci saar bi waa ajjana di ko wax yal nañu ci boroom bi boole buñ ne ci seen ak kër yu teej ya alhamdulillahi alladhi li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah laqad jaat rusul